ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna <coughs> ñu ne woon ci xadis numéro cent cinquante bañ tàmbalee téere bi ba léegi muy xadisu saydina abu muhammad abdillah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma te <coughs> mu ñu doon nettali xew-xewam ak yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ak kooram yam doon def ak naafilam yam doon def ci julli ba baayam kalaame ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax moom ne ko innaka la tastati'u dhalik waaw ba mu ko laajee ndax yaa wax loolee ne da ngay dëkkee woor bëccëg gi di julli guddi mu ne ko ah kay maa ko wax mu ne ko déedéet loolu manoo ko di ko conseiller di ko laayi biir ci ni muy def <clears throat> ba ni nga xam ne ci lay ñëw ci siyaamu Daawud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa azka salaam ñu ngi woon nag ci jàngat yi ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ ko am na nag yu ñu fàtte woon laata ñu ñëw ci masala yi ñu waxoon ndax après bari da fàtte après boo toogee di fàttale ko te bokk na ci yooyu te léegi nii sax laa ko fàttale ko waat bala mu naaw muy soxnaay Abdallah ibn Amr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la ko Seydina Amr ibn al-Aas di bàyyi Abdallah radiyallahu anhuma ñëwee seet si laaj ko fa yas'aluha an ba'liha laaj ko ci biiru boroom këram bi di doomam lan la wax fa taqulu ni'ma rajul min rajulin lam yata lana firashan wa lam yufattish lana kanasa mundu atayna parce que yi aka baax golo góor ñi nga xam ne masula tëdd ak ñun ci lal te masula wuññi loo xam ne moom lañu sàngoo wala moom lañu euh, làmbaayoo <coughs> biñ fi ñëwee ba léegi euh, loolu Seydina Ibn Amr muy euh, Amr ibn al-As bokk radiyallahu anhu ku amoon xel la xam na ne lii ndaw si wax du taggaate de jàmbat la waaw dadi nag waxin bu rafet la waxe comme ni ñu ko tudde woon ci jataay bi ñu génn dafa waxe waxin ju rafet waaye ca biir ca gannaaw njàmbat la ndax xam na ne lii moo tax xam gu mu xam loolu nag a ngay amee soxna ba mu sëy sëy ba léegi xamoo ko xamu la mooy jotewu ngeen amu ngeen benn rapport sexuel amul waaw jotewu ngeen sëyu ngeen mukk amul boobu ba léegi mu xam ne lii problème la te nim te mooy noonu la fas yéenee continuer mu xam ne lii jàmbat la waaye du tagg gu muy tagg doomam ba moo tax mu daal di ciy waxtaan ak moom ba mu gisee ne mbir mi sottiwul mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy nit ku ne junju doy na boroom xel voilà dañuy jàngal loolu mooy aajowul tout le temps rek ñuy jaar ci digg bi moo tax xam nga lu mel nii daloon na Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu nee xalifa dafa am benn nas ndaw bu ñëw waaw ah, ci moom naan yaa amiral mu'minin naan ko sama borom kër gi de <coughs> hein moom day woor bëccëg rek di guddi di julli guddi Seydina Omar côté bi mu xoole mooy bàyyiwul xel bu baax ndaw si li ko tax a jóg <coughs> ak li tax muy wax moom li mu xool mooy jaamu yàlla ñu toll noonu est mu ne est waaw kooku de moom kon de <laughs> da xawaat mooy daal sa jëkkër ji kon daal masha Allah am benn taabi'i bu fa newoon koo xam ne ab taalibe saxaaba la bokkoon ci juge Seydina Omar yi radiyallahu anhu eh, gis ni Seydina Omar waxe mu ne ko yaa amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi <laughs> ndaw si loolu taxu koo jóg li loolu loolu taxul muy wax de mu ne ko lan moo tax muy wax mu ne ko kii daa ñëw di jàmbat boroom këram parce que lii muy def mooy kon ay àqam dara du ko ci matal Seydina Omar radiyallahu anhu daal di bàyyi xel affaire boobu nga xam ne moom côté ba mu ne woon xatara ba mu doon xooli mbir yi mooy jaamu yàlla ji ju toll noonu di woor ngir sa borom ci bëccëg yi tey julli ci guddi yi mais Seydina Omar bu bu bu xawoon na ci dina mais ku nekk ak fa ngay xooli mbir yi kenn du ko jàngal ne loolu jaaduwul àqu ndaw si nu muy demee waaye moom xoolu ko li li li mu ci jaamu yàlla jiñ ko tuddal. ki mu war a julli guddi mu ne est kii def loolu ah taalibeem bii nag ne ko ah yaa amiral mu'minin kii loolu taxu koo jóg de mu ne ko lu tax lu ko tax jóg mu ne kii day jàmbat <laughs> kii boroom këram ji lay jàmbat ndax kon ay àqam du ko jox dara day fel ay àqam Seydina Umar ibn al-Khattab anhu xam nga am na xam ne bu doon ñoom ñuy jaay seen bëgg xam teg mooy dafa am manque de modestie waaw ñàkk eh, eh, daw ak ñàkk wàcc sa bopp na ñoo xam ne dañuy def benn erreur nga ñëw di leen wax ne lii xam naa ko maa ko waxoon lee rek xoolal ma yëfi rëy yooyu gën a xam man damaa waxoon ne parce que lii yow nangul nangul te naa ba ñu nekk erreur say naa war ñu de mu wax li wax waaye kenn jëlu koo xam ne dañoo war a jox ak ku ndaw si ndaw si waaw léegi mu ne <laughs> mu ne taabi'i bi ne ko waa kay yow nag léegi comme que yow yaa comprendre wax gi ci moom léegi yow laay bàyyi nga àtte ko waaw yow yow yaay yow laay bàyyi nga nga àtte mbir mi man moom <laughs> maa ngi lay déglu loo allahu akbar kon loolu lii soxnaa yi na Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma loolu jàmbat la moo tax jàngalekat bi ak ki nga xam mooy boroom xam-xam bi rahmatullah alayhi dafa war di vigilant ci yu mel noonu kii laaj yiñ koy laaj ak yenn yi nga xamante ne nii moom lay dégg nit ñi ñëw di ko wax nay bàyyi xel bu baax waxu koo xam ne day jàmbat parce que am na ay alxaya kersa waaw maa ajmale ana lu ko gën a rëy min xasla ci jikko bu tax mu waxe noonu waaye yaay xame ne ah diw mii de lii mu wax waxu jàmbat la waaw moo tax Seydina Abdul Amr ibn al-As wa kaana daa ci way rëyu xelu arab yi ko sax mooy dugg ci l'islam kon nag lu ma lay waxati bi mu ñëwee ci ki nga xam ne mooy yar nit ñi yonente mi alayhi salaam mu duggee Allah loolu benn mbir la bu ñu waroon a yokk bon nañ jàll parce que am na leneen loo xam ne fàttali woon naa ko mais demaan na <laughs> walillahi alhamdu wal minna dañoo miinul nag <laughs> ci siira bi waxoon nañ ko fi <laughs> kene li gënoon mooy yenn ñu koy bind mais dañoo miinul toog eh, di bind ay kii waaw di bind mbir yi ba pare daal di ñëw dem ak eh, eh, di jël par benn dañ koo daa bokkul ci li ñu miin <laughs> waaw waaye xayidal ilm <laughs> dee takk xam-xam <laughs> dee ko yeew ci kitaaba yi day day day eh, dopt day dalay may léeg-léeg boo fàttee nga mën a xool loolu war nañ ci travailler waaw boole baynal husnayn di jàpp sa xel waaye di takkaale ndax yu mel nii nga xam ne boo fàttee di nga ne tiens bindoon nga affaire yi point yi diw ba mu ñëwee nga bind ko fenn ngir bañ koo fàtte waaw loolu vay <laughs> xam naa nga ñaanal ñu ci insha allahu <laughs> mais fàtte naa beneen affaire bi nga xam ne bëggoon naa ko wax mais yàqul dara voilà walillahi alhamdu wal kon mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw ci masala yi yonent bi alayhi salatu yow bëggoon a wax ñëw na <laughs> fàttali ko war naa mooy ci riwaay yi gisoon allah allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Seydina Abdallah Amr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu al imaam waaye ñun biñ koy wax ne ko noonu imaam Muslim am na riwaaya bii tudduñu ko woon mais dafa am solo xoolal imaamul Buxaari mu ngi ko indi kitaabu sawm baabu sawmi Daawuud alayhi salaam buntu ngir yokk njariñ ndax ñu ngi ci xadiis bi waxoon naa la imaam an-Nawawi rahimahullah xaw naa peek moo tax ma man feeñ la xaw naa peek riwaayaat ndax des na bi dama ne bii moom nañ ko ci yokk parce que dañoo jàngal lu am solo xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xadis bi al imaamul Buxaari rahimahullah ne haddasanaa Isxaaq al-Waasiti muy Isxaaq ibn Shaahiin ibn al-Haaris al-Waasiti Abul Bishr rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Xaalid mu nekk ñu nettali mooy Xaalid ibn Abdillah ibn Abdirrahmaan ibn Yaziid Abul Haythami rahimahullah mu ne an Abi Qilaaba mu jëlee ci Abdallah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi Abu Qilaaba al-Basri rahimahullah qaala mu ne axbarani Abul Malih mu ne Abul Malih ibn Usaama al-Hudhali rahimahullah dëkkoon Kuufa tamit ah après mu dem toxu Basra moom moo ma nettali ne ma daxaltu ma'a abika ne ma yow Abu Qilaaba dama dugg sa baay kuy baayam muy Zayd ibn Amr Abu Qilaaba Abdallah la tudd taabi'in bu mag boo bële waaw mu ne ko man damaa dugg ak sa baay yow Abu Qilaaba waaw. al-Jarmani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw mu Yazid damaa ànd ak moom non di Zayd Zayd ibn Amr ñu daal di dugg ala Abdullah ibn Amr fa haddathanaa fa haddathanaa anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dhukira lahu sawmi fa dakhala alayya fa alqaytu lahu wisaadatun min adam hashwuhaa liif fa jalasa ala al-ard wa saarat al-wisaadatu bayni wa baynahu faqaal amaa yakfiika min kulli shahrin thalathatu ayyaam ah ba ni xadiis bi jeex liñ ci soxloon mooy liñ jàng noonu mu ne Sayyidina Abdullah ibn Amr ba ma fa duggee de man Abul Malih as-Sabaay yow Abu Qilaaba di Zayd ibn Amr al-Jarmi radiyallahu anhuma ay taalibi saxaaba lañu woon ñu dem ci Sayyidina Abdullah ibn Amr ne woon saxaaba ah radiyallahu anhuma ibn Amr ibn al-Aas nee na mu nettali ñu ne yonent bay saasaam dañ koo tuddal sama koor mooy ñu ma doon wóor a bëccëg yi yëpp léegi mu mu dugg mu ñëw ci man parce que waxoon na baayam ci riwaay yi ñu gisoon fa alqinebe fexeel ma dajeek moom wax ko soxla naa ko naa dajeek moom yonent bay saasaam kërum la dajeek moom dafa dem fekki ko waaw ñu ciy jàngelan ziyaaratul faadili lil mafdul mooy ki nga xamante ne moo gën dem di ziyaare ji waaw allahu akbar ki nga xam ne moo ko gën yonent bi alay saa saa jombalul boppam dem ci kër taalibeem saxaaba ngir lijjanti lu mel nii waaw neewul rek aywa na ma ñëw fekk ci fii na gaaw déedéet waaw jombalul boppam dana dem ci seen kër kookole mu dem ci saxaaba boobu abdallah ibn amr dem këram waaw kon mbir mi noolu la war nekk loo xam ne moom dañ naan sëriñ bi buy dem fenn événement lay doon lool mooy mbir mi naturel la tudd te daa waroon a nekk lu naturel sëriñ bi buy seeti taalibeem waru nekk loo xam ne événement la war a doon déedéet waaw nga xam ne moom daanaka loolu mu surtout koo xam ne sorewuñu kër xam nga sax mu nekk sori la foo xam ne fu sori la ngir bañ bëgg a doxal loolu mu fixer ko benn date boo xam ne at mu nekk da ciy dem di ko seeti loolu neewuñ ne baaxul waaye mooy ñi nga xam ne sax sori wuñ ko nga xam ne bu fay dem événement la loolu ça euh, montre quelque chose que lii moom naturel te daa war a naturel waaw ah, sëriñ seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokki jullitam yeneen ci bari saa saam dem ci foofu kon ñu ciy jànge lool waaw waaye lan lañ ciy jànge bi mu ñëwee lan la wax nee na bi mu agsee dama koo jox fa alqaytu nekkul dama koo sànni ah déedéet fa alqaytu lahu koo tegal xalaat nga yeneen saa saam nga ñëw da koo tegal ngir yeneen ci bari saa saam toog ci loo xam ne ci der la woon waaw nga xam ne côté yi nooy waaye yonent bi alay saa saa mooy ikraamud dayf boo amee kilifa boroom xam-xam bu ñëwee lay sax waroo jàpp ne waaye di jaay ne ah na ñëw toog comme ñu ne ah na toog fi non teral ki nga xamante ne boroom bee ko teral loolu yokk lu lay yokk ak teraanga waaw mu ñëw tegal ko lool muy kon di teral gan. waaw manoon na ko nag toogal fii mais dafa jël loo xam ne jàpp nañ mooy li gënoon a nooy li ñu am ñu gisoon ci tamit dunduk saxaaba yi radiyallahu anhum nañ doon dundee la gën a nooy ci kër gi la ko jox bu nee wisaada nag xam nga mooy ñegenaay mais buñ ko jàpp comme suñu ñegenaay yu nooy yi foofu yu rëy de déggoo min adam ci der xam nga ne kon loolu moom bokkal suñuy nooy yi nga xam ne ci ay éponge laa ci ay dudun yu baax ah yu ñu dajale ay dunk ganaar yu bari mu nooy nepp nga ciy teg mel ni lu lay caressé sa nopp bi nga gaaw nelaw melul woon noonu ci der la woon ak lantu la woon rek waaw waaye muy teral gan waaw yonent bi alayhi salaam mu ne est-ce que est-ce que toog na ci fa jalasa ala al ard waaye yonent bi alayhi salaam malgré loolu ci suuf si la ci suuf la toog toogul ci kii bi de tapis biñ ko tegal ah teewagu ci mu ne wa saarat al wisaadatu bayni wa bayna waaye fi ma teg euh, euh, lamp bi naan ñegenaay bi mais ci der jàppal li ma wax léegi bokkul ak fi ñu wax léegi yeneen tooy saasaam toog ci wet toogul ci wetam la toog man ma toog ci geneen wet gi ñu bàyyi mbir mi kenn toogu ci mu nekk sama digganteeg moom allah <laughs> allah waaw gis nga wàccug yonent bi alayhi salaatu wassalaam naturellement te lii la ma sa defan ah. yonent bi alayhi salaatu wassalaam Adi mi ñu la wax Adi mi ngi gisoon hadiisam fan yee radiyallahu anhu mi mu mi mu duuf see yonent bi alayhi salaatu wassalaam na damaa ñëw bi ñu ñëwee ci jàkka ji noonu bay dox di dem jóge ci jàkka ji ñuy dem am benn euh, femme benn jaam bu jigéen bu ko interpellé mooy bëgg waxtaan ak moom mu taxaw lu yàgg nee ma ne samam xel kii du buur de kii kii du buur buur moom kenn xalaatul ab jàmm bu jigéen rob ab buur di ko taxaw loo mu taxaw di ko déglu ñuy waxtaan ba lu yàgg kii du buur nee na ma jàpp lool biñ demee këram yonent bi saa saa ak laltu la jël ne ma toog ci ak buy nee na ma ne ko mukk yonent bi alayhi salaam yaa ciy toog yonent bi alayhi salaam ne ma déedéet yow yaa ciy toog <laughs> nee ma toog ci moom mu toog ci suuf mooy <laughs> te loolu la defoon eh, eh, <laughs> buur ba eh, buur bi ñëwoon nga xam ne famille yàlla la bokkoon ñëw tuub si yaa ngi fàtte turam mooy ka ka yonent bay saa saam boole woon ak Seydina Muawiya rek radiyallahu anhu muy war Seydina Muawiya naan meen euh, di dox comme que solo loon daal dàggi dàggi jël mu naan ko mais doo ma supporté ma ne ko déedéet man doomu buur la te man du ma supporté nit <laughs> waaye fàtte turam <laughs> waaw <laughs> ngi xool tur bi nii mu ngi mel ja mais manuma koo wax waaw moom yonent bay saa bi mu ñëwee da koo tegal lu mu toog lu nooy teral gan moom ñu teral ñu tegal ko ko moom yonent baay saa saam toogu ci mu toog ci wet gi waaw léegi li nga xamante ne nii mooy wisaada gi muy eh, laltu gi nekk seen diggante allahu akbar allah mu ngi noonu nga xamante ne nii eh, loolu la rek waaw bokkat ki ko invité fu ñu toog mooy ci suuf si léegi nag loolu lañ bëggoon a yokk walillahi alhamdu wal minna léegi nag nañ ñëw ci suñu masala yi wa taala léegi li nga xam ne moom lañ ci njëkk a mooy côté koor gi yonent bi alayhi salaam nee na la saama man saama al la saama man saama al abad la man saama al abad nañu bàyyi ah, am na benn masala mu ñëw léegi boo xam ne foog naatu tuddoon nañu ko mooy ñàkk li siyaamu Daawud ak woor yi yore lay saa saa wax woor lii di bàyyi lii ngir ngay na am doole moo tax mu noon sëy naa Daawud wala yafirru ila laqa alayhi salaam du daw bu daje ñu dawaat ke loolu day gën a tax mu amuk am kattan. ba yi xam ne yeneen i àq la yu war a def yu ko borom bi teg ak yeneen i waajibaat yu war yu ko borom bi teg en dehors de jullit jullit koor kese mu man koo taxawee te du fell ak ko kenn waaw dina def jaamu yàlla koor buy woor jour yi nii di dog yeneen jour ba pare mu am doole ci bu amee loo xam ne leneen daal ak force mu man koo taxawee léegi yeneen ci ma ne saa saam kon waxoon ne la soome man soome abad woorul ki nga xam ne wooru ba faw léegi lool masala la mooy léegi premièrement yeneen la lay sa sam kon nee na ki woor di continuellement ko woor boo xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañ cee wute ci affaire bokk lan mooy saama sa man saamal abad ñeen ñi ne mooy képp koo xam ne dafa woor même ki woor jour yëpp mais dina dog juuru tabaski ak jouru korite war te jour yooyu yonent bi alayhi salaam boo xaraamal ku ci woo jouru feeti jullit ñi bésub tabaski ak bésub li nga xamante ne mooy koor mooy bésub korite dafa xaraamal koo xamante ne nii daf cee woor loolu leer na am ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ne képp koo xam ne day woor tous les jours bés mais ba mu des aj yooyu noonu jour yooyu kooku deful sawmul abad kooku garaawul duggul ci ci yonent bi saa saam yoon am ñeneen ñu ne ah kay bañ cee dugg parce que yonent bi saa saam bi muy wax ko ci woon ndax xam ne jour yooyu noonu ñi doon waxal muy saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon nañ ne jour yooyu dafa xaraama woon kon nag lim doon tere Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma loolu yàlla tere yonent bi saa saam moom ci boppam xamoon na ne yonent bi saa saam waxul loolu ah waaw. mooy def sard xam nga nee na man dama nekkoon koo xam ne usra du sawm dama doon wéyal di góor rek wa usalli layla yonent bi ay saa saam nag tere affaire boobu noonu waaw ne ma deel fa sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li aynika alayka hadda ci beneen riwaaya imaamul Buxaari ndax sa bët yi kat dañoo am ci ab muy àqal boo xam ne amoo droit fell ko wa inna li nafsika am nañ cër ci sa la yàlla waaw kon mu ngi noonu kon xamoon nañ ne sayyidina Abdullah ibn Amr moo gënoon a xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam ko waaw yow bul laa saama abad mooy en tout cas na nga dog li nga xamante ne mooy euh, bés boobu ajjuma non non euh, euh, korite wala tabaski loolu moom du loolu te mooy li gën ki nga xam ne woorul bésu korite woorul bésu ajjum euh, euh, euh, tabaski waaye di woor yeneen jours yëpp kooku woorut waaw mooy lan day mujj lépp annulé waat parce que affaire bi dadul doon nekkatul sax loo xam ne day dem ba day miin affaire bi ab habitude lay doon rek waaw ab habitude kese lay mujj doon gis nga man ni may amee ak yow way gis nga may <laughs> yaa ngi may dégg gis nga ni nga ni nga amee habitude mooy am aada boo yeewoo di ndékki waaw bu añ jotee nga añ ñogonal yow na ngi ñogonal lu ba ngee ni wala ma bañu sulli mbóot yi nañ wax yi ñépp defandoo rek bàyyi la yow yi nga xam ne seen jag seen seeni jagle la yéen fay yéen waa ahlu fay yal na leen yàgg yàlla yàgg fay amin <laughs> kon nit boo añee boo kii añ jotee nga añ reer jot nga reer gis nga ni nga amee aada boobu waajale noonu lay mujj am aadama xam nga mooy ay mooy si illaa man rahima rabbuk lu dul ko sa borom yërëm du teewlu loolu def jaamu yàlla gis nga nag boo miinee di woor tout le temps tout le temps continuellement di def yow finalement yàq noonu kese soo ko waaji añam <laughs> li suñu sëriñ doon wax <laughs> radiyallahu anhu fi <laughs> fi sara sahih imam al-Bukhari yi mu ne loolu ko finalement xam nga lan la dafa déplacé aada gi rek <laughs> waaw waa ji dafa déplacé kese aada gi mooy yow añ yi ngay def ndékki añ woon moom ndékkeem mooy heure xëdd la léegi <laughs> heure xëdd mooy ndékkeem kanta añam ak reeram mu nekk heure dogu jeex na léegi nag kooku aada rek la ciy am finalement mooy moom dootul amati dara waaw moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ne la saama wooru man ka nga xam na saamal abad waaw waaw kooku moom wóoru moo tax ci riwaaya imaam Tirmidhi mu ne lam yosu walam yuftir waaw loolu ak ak ak ak sikki sàkkala ci riwaat ñi ko solo waaye fii dafa leer ku fi kii leer wóoroo waaw mooy bu doon ne u ah, eh, gi ci yoo ngi ci doon ut yow finalement ci dara waaw allah kon affaire bi loolu la te moo tax sawmu dëhri léegi loolu benn affaire la léegi nag mu des waa sawmu dëhri boobu euh, waa ji du am dara mais dañ koo xaraamal wala déet waaw ndax yonent bi alei saatu salaam kat nee na loolu amul dañ naan la gis nga ñuy wax am na ñi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ ci wute waaw dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne loolu dañ koo sit ci lu ñu joyal waaw te loolu euh, sit googu nag ci deelu jege jege na lu ñu xaraamal waaw mais ak bu ci ak ci deel la gu tar te loolu lu ñu jëlee la ci imaamu Ishaq ibn Rahawiya riwaaya la it buñ jële ci imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waa zahiriya yi d'une manière générale même bu dee ne imam Ibn Hazm al-Andalusi muy sëriñu zahiriya yi ginnaaw imaamu Daawud fële ci Andalusi rahmatullah alayhi moom dane loolu dafa xaraam moom dafa xaraam waaw te loolu waxam ak waxu ñii mooy moom moo gën a taral waaye sorewul mais ñee dañ ne sibiir la bu tar mais moom daal dafa xaraam voilà te loolu ñoom liñ koy layale dañu ne al imaam ibn abi shayba rahmatullahi alayhi dafa riwaaya comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi daal di leerale bi muy sharh sahih imaam al buxaari hadis biñ la tuddal léegi yeneen saa saam sayyidina abdullah ibn amr tegal ko. Euh, euh, mooy biñ naan bi ne euh, man dañ maa dañoo wax yonent bi saa saam na usrudul as-sawma damay woor rek di jëm kaw di dem mu ne imaam ibn abi shayba soloo ci sanad bu wér mu jëla ko ci abu amr ash-shaybani rahimahullah mu ne sayyidina umar radiyallahu anhu da koo jote xabaar information que ne am na benn waay boo xam ne moom moom moom day woor rek jamonoom yëpp da koy woor nee na gis nga yonent bi si Seydina Omar dikkal waa ji waaw daal di jël gis nga yaram moom mu yor moom la ko dóor fa ah fa alaahu bi dirra da ko pes waaw naan ko kul yaa dahri yow mi nga xam ne mooy dahri ki nga xam ne yow daal sa jamono yépp daal la bëgg a nekk di woor bàcc ko yar bi ñu ne lii xam na ne lii bu doon bu doon ne dara newu ci Seydina Omar tamit